baada acuudu billahi mina shaytaani rajiim watlu calayhim naba'a ibrahim kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy juróom fukk bi ak juróom benn fukk bi ak juróom ñeent mu ne watlu ginnaaw bi mu jeexalee ne talib seydinaa muusa ak seydinaa haaruun alayhim assalaatu wassalaam ak ki nga xam ne firawna ak ña nga xamante ne ñooy jabarkatam ya léegi nag mu ñëw di nettali beneen nettali mu ne wat lu jàngal alayhim ci ñoom yéeféru Quraysh yi jàngal leen ci alquraan ji nabaay ibrahim li nga xamante ne mooy xew-xew nettali sa yonent ba nga xamante ne mooy seydinaa ibrahim alxaliilu alayhi salaatu wassalaam is nañ fàttaliku keroog bi nga xam ne qaala la wax li abiihi wax baayam wa qawmihi ak ay ñoñam ma ta'budun ana leen di jaamu qaalu ñoom ñu ne ko na'budu ñun kat dañuy jaamu asnaaman mooy ay xërëm daal lañuy jaamu fa nadallu bu ko defee ñu mujj nekk la haañeel xërëm yooyale aaki fii na daal di ciy buuf moom daal moom dal ci la ñuy def suñu lépp dal moom la ñuy bóof daal te moom la ñuy jaamu mooy defa ñëw fekk ay ñoñam ñuy jaamoo xërëm mu laaj leen mooy xam ne li ñuy def waaye da di bëgg laaj ba ñu tontul ko moom seen bopp gars yi ne ko ñun daal ay xërëm la ñuy jaamu te moom la ñuy bóof daal di leen defal lépp ñoom lañuy ñuy toroxlul qaala mu ne leen nag hal yasma'unakum idh tad'un mu ne est-ce que ñoom xërëm yooyu ngeen di jaamu man de dama amoonub laaj hal yasma'unakum ndax dinañ leen dégg dinañ leen dégg id tad'una bu ngeen leen di woota di leen jaamu di leen ñaan seeni soxla di leen jaamu tamit est-ce que ñoom dinañ leen dégg ñoom xërëm yi aw walla boog yanfa'unakum ndax ñoom dinañ leen jariñ aw yadurruuna walla boog ñoom est-ce que dinañu leen lor xaalu léegi nag gaa yi ne ko ay ñoñam ñoom nag xam nañ ne lii amuñu tontu bu leer mooy xam nañ ne bu ñu tontoo rek mbir ma day yàqu ndax moom xam nañ ne xërëm yi de toute façon mënuñu dara manuñoo lor te manuñoo dimbali kenn mënuñoo manuñoo defal kenn lor de xaalu ñu ne ko balli am ba des mooy wajat naa dañoo fekke aba ah, ana suñu bàyyi kadhalika naka ñii daal nii lañu fekke yafalu na ñuy jëf mooy rek milla gi mooy li nga xam ne daanaka ba àddina ne ba léegi yonent bu li ñëw alayhi salaatu wassalaam yi moom tontu bii moom mooy bi nga xam ne daanaka moom du soppeeku ba àddina biy tukke nag taalibe yonent yi tamit alayhimu salaatu wassalaam tontu bii la leen gaa yi nekk ci caaxaan yeeg bi daay di tontu bu ñu waxee daal ñu ne ñun daal fekk nañ fi dañoo fekk xaalu ñu naan bal li am ba des daal wajat naa ñun daal bu ngeen gisee ñuy doxale nii mooy dañoo fekk de aba ana suñu bàyyeek suñu maam yi kadhalika naka nii ñu nga gis ñuy doxalee rek yafalu na ñoom lañ doon jëf de xaala bi mu waxee lool nag xaala mu ne leen moom Seydina Ibrahim alxaliilu alayhi salaatu wassalaam afara'aytum ma kuntum ta'budun ndax gis ngeen li ngeen xam ne moom ngeen nekk di ko jaamu ak seen maam yi li ñu doon jaamu ñoom muy seen xërëm yi yëg leen nag ne antum yéen wa aba'ukumul aqdamun mooy ne yéen li ngeen doon jaamu kaay ma leeral leen yéen boobu mooy ñan mooy antum yéen wa abaukum al aqdamuun ak seen maam yeeg seen baay yi nga xam ne ñoo ñu yàgg ñi nga xam ne ñoo fi sampoon lii ngeen fekk leen ci fa innahum na leen leer na gis nga xërëm yooyee ñuy jaamu aduwun lii man bi ay noon lañ pour man mi ibrahimul xalil alayhi salaatu wassalaam illaa rabbal alamin ba mu des boroom bindeef yi lii boroom mufassiruuna yi rahmatullahi alayhim dafa am ci ñoom ñu ne comme que dañ doon bokkaale yàlla nee woon nañ comme waa Quraysh rek yàlla am na bi nga xam ne moom la ñépp di jaamu waaye nag moom kese di ko jaamu moom kese loolu manu la nekk fokk ñu daal di koy bokkaale moo tax ñuy wuti xërëm léegi nag am na ci benn tekki ñu ne ko looloo tax mu ne leen ba mu des illaa ba mu des rabbil alamin ba mu des mooy ne li ngeen di jaamu yépp ay noon lañ ci man mooy ba mu des nag borom bi nga xam ne moom kooku kenn du ko bokkaale te nee ngeen ne da ngeen koy jaamu waaye seen jaamu ko baaxul ndax da ngeen koy bokkaale moom dong daal moo dut sama noon ndax moom mooy ki méngoo samay mbir léegi bi mu leen waxee lool moom Seydina Ibrahim alxalilu alayhi salaatu wassalaam mu ne kooku nag mooy borom boobu nga xamante ne nii moom dong moom laa nangu mu méngoo samay mbir amul keneen koo xam ne moom laay jaamu alladi mooy ki nga xamante ne nii xalaqanii moom moo ma bind fa huwa ta moom de ba ma bindee yahdiin mooy ki nga xam ne moo may gindi ta moo may teg ci yoon ni ma war a jaar ji sama dund nan laay dunde dundin wi nan laay doxe ci kaw suuf moom de moo ma ciy gindi moo ma naan jaaral nii ma jaar fi te xam naa ne mooy ki muy gindi de wala lii te moom borom boobu ba léegi bu ngeen xamul mooy kan te moom laay jaamu man Seydina al Xalil salaam te duma ko bokkaaleel kenn walladi ba léegi mooy ki nga xam ne moom borom boobu huwa moom yut'imu nii moo may leel de bu ma xiifee bu ma ñàkkee bu ma bëggee soxlaa def dara ci sama biir moom mooy ki nga xam ne ak lépp lu ma def ci sama biir du sama nguuraa ma ko may waaye du keneen moom ma ko may borom boobu de moo may moo ma leel wayas ka bu ma maree soxla naan mooy ki nga xamante ni ñi moom moo way naa maritu te bu ma feebaree huwa moom moom ma feebaree huwa moom ni mooy ki nga xamante ni nii moom moo may moom moo may moom moo may faj mooy bu ma feebaree lii lañ la doon wax ci teggin yi gis nga yële lan la wax na ne moom moo may leel moo may huwa yut'imu nii wa yasqin waaye moo ma bind te moo may gindi waaye bi feebar ñëwee nga xam ne mbir mu xoo xam ne mu xaw a safaanoo la mu ne woo fa ida maritu man bu ma feebaree waxul ne bu dee ne moom moo ma teg feebar déedéet loolu ci teggin yu rëy yi nga xamante ne moom lañ yàgg a wax ne askane borom bi duñu ko askanele loo xamante ne nii safaan la waaye même bu dee xam nañ ne lépp moom la neex tabru doon moom bu ko neexu doon du am te moo bind lépp comme moom mii Seydina al Xaliil comme niñ ko fàttale ko woon keroog alayhi salaatu wassalaam li mu waxoon ay ñoñam kon nag mbir maa ngi noonu de mu ne kon wa bu ma feebaree fa huwa yashwin moom moo may faj walladi yumituni te sama borom boobu ma wax leen ko ba léegi mooy ki nga xamante ne nii yumituni moo may fàdde ne xam naa ne duma sax ci kaw suuf comme yéen ngeen fi dut saxe bu ma feebaree bu ma faatoo summa moom walladi yumituni moom moo may faat bu kenn foog ne yéen a may faat di déedéet mooy faataate ak yooyu man kenn jullit manu koo nekkul ci loxoy kenn mooy ne azaf li nga xam ne azaf li nga xam ne mooy bakkanu nit loolu ci boroom dina nekk moom moomu yu nii mooy ki nga xamante ne moo may faat de moom moo may faat summa ginnaaw gi yu xëy moo may dekkil ndax dekki man gëm naa ne dekki am na te loolu yéen da ngeen koo war a gëm wala di ba léegi borom boobu mooy ki nga xamante ne nii atmau man de moom laay am njortu gu rafet an yaghfira lii mu daal di may jéggal yat yi samay samay bàkkaar yow ma diini bésub payor ba rabbi yow sama borom hëb lii léegi nag muy ñaan boroom bi tabaraka wa la mu ne ko hëb lii hukman yàlla nag ma may xam-xam boo xam ne bu tukkee ci yow la boo xam ne ci lay mën a doxe ci sama kaw suuf yi nga ma indi ma man waaye mu nekk loo xam ne xam-xam bu bàyyeekoo ci yow wa alxiq nii ta nga boole ma bi saalihiina ci ñu baax ñi mu ne wajal lii ba di Seydina al Xaliil alayhi salaatu mooy ñaan boroomam tabaaraka wa taala mu ne wajal lii te yal nag ma defal lisaana sidqin fil aaxiriin yal nag ma defal li nga xamante ni nii mooy kàddu dëggu ci ñi nga xam ne ñooy ñu mujj ñi moo tax moom Seydina al Xaliil ñépp xam nañ ne bokk na ci ñi nga xamante ne nii mooy ñi gën dëggu dëggut ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent yi fi jaar yépp moom moo ci tegu ci ñi nga xamante ni mooy mooy ginnaaw yonent bi mooy ko gën ci lu ñu joyal ci lu borom bi tabaaraka wa ta'aala bind mu ne kon wajal lii kon defal ma lisaana sidqin kàddu dëggu defil aaxiriina ci ñu mujj ñi moo tax moom yoon wi mu fi bàyyi sax moom la nit ñi di jaar di woote woo naan al alsamha mooy boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax moo tax borom bi na ko yoon wii nga nekk yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy millata abikum mooy seen yoonu bàyyeen jullit yépp Ibrahima muy seydinaa ibrahimul xalil kon loolu la de mu ne alayhi salaam wajal nii te borom bi yàlla nag ma def min warasati jannati naim ñi nga xam ne ñoom ñooy donn ajjanaay xéewal ya de yal na ma ci boore waxfir li abi te yal nag ma jéggalal sama baay innahu dëgg-dëgg moom kaana nekkoon na mina daalliina ci ñi nga xam ne dañoo sànku bay jaamooy xërëm wala tuxzini te yal na bu ma gàcceel yow ma bis ba nga xamante ne nii yubaasuuna ngay dekk la ñuy dekkil jaam yi mu ne ñi ngay dekkil jaam yi de mooy bés bi ñuy dekkil jaam yi yal na bu ñu fa nekk ñoo xam ne danga ma fay gàcceel borom bi yow ma bés boobu nag mooy bés ba nga xamante ni nii laa yan fahu du jariñ de maalun alal wala banun du caagante ne ay doom illaa ludul man ka nga xamante ne nii atallaha dafa dikkee boroomam tabaraka wa taala bi qalbin salim ci xel solo xel noo xol boo xam ne dafa set wecc daal di set wecc leneen lu dul borom bi tabaraka wa taala xol boo xamante ne nii sikki sàkkaay bokkaale waaye du dara du daraay bokkaale yu ko rax dafa set wecc kooku mooy ki nga xamante ne nii kooku la xolam boobu moo koy jariñ de wa uzlifatil jannatu ta bu keroog dinañ xëcc li nga xam ne mooy aljana de mu jege lil muttaqiina ñeel ñi nga xam ne ñoo ragaloon seen boroom tabaraka wa taala wa burrizatil jahimu ñu daal di nag daal di xëcc li nga xamante ne nii mooy jahim safara nag lil ghaawina ngir ñu beew ñu woon ci kaw suuf doon weddi boroom bi tabaraka wa taala wa qiila lahum ñu ne leen nag ay innama kuntum duun moo yéen ñi war a dugg jahim di yéefér yi ana la ngeen xam ne moom ngeen doon jaamoo di leen woo di leen bokkaaleek borom bi tabaraka wa taala ana seen xërëm yi ca bant yaak ya nga xamante ne or yaa waaye bu dee nit it ana seen xërëm boobale min dunillahi la ngeen doon jaamu wëlliif borom bi tabaraka wa taala hal yansurunakum moo yéen malaaka yi di leen laaj ndax ñoom tey man nañ leen a dimb dimbali wook aw yantasiruuna wala ñoom ñu dimbali seen bopp est lool man maa nekk mooy loolu manu la nekk fa kub kibu fiihaa ñu daal di jël seen xar kanam yi nag daal di koy dëpp mooy fiihaa ca biir jaxiim ca biir safara hum ñoom wal gaawuna ak ñeneen ñi beew ñu mel ni ñoom ñépp wa junuudu iblis ak ak soldaaru iblis yi gën bon ci jinne yi ak ñi nga xam ne mooy nit ñi mooy jinne yu mag yu gën a bon te gën a yées ñoom it fa lañ leen di daje fa leen di dajale di na mboolem seen ana bu ñu fa nekkee nag bu ñu fa nekkee nan lañu fay nekkee suñu boroom loolu la ñuy nettali mooy xuloo ba mooy nag commencé nag tàmbali nag bañ ñëwee ci biir safara jinne yeeg nit ñeeg ñi ci réeral ñenn ak biir nit ñi seen biir ak biir jinne yi seen biir xuloo ba daam di takkar naa si ana nan lay demee loolee lañu boroom bi tabaaraka wa taala nettali